bismillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa amma ba'du fa yaqulu al-imamu al-hujjatu al-hafizu al-alam abu zakariya yahya ibnu sharafin an-nawawiyu ad-dimashqiyu ash-shafi'iyu rahimahullah ah, fi kitabihi riyadu as-salihin min kalami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi as-sab'iin ba'da al-mi'a wa 'an Abdillaahi ibni Sarjis radiyallaahu ta'aalaa anhu annahu qaala kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam idaa saafara yata'awwadu min wa'saa'i safar wa kaabatil munqalabi wal hawri ba'dal kawn wa da'watil mazluum wa suu'il manzari fil ahli wal maal rawaahu muslimun hakada huwa fi saxiixi muslimin rahimahullah alxawri ba'da alkawn binnuun wakada rawaahu tirmidiyu wannasaa'i rahmatullahi alayhima qaala tirmidiyu rahimahullah wa yurwa alkawri birra wa kilaahumaa lahu wajh qaala al-ulamaa'u rahimahumu-llaah wa ma'naahu bin-nuuni war-raa'i jamii'an ar-rujuu'u mina al-istiqaamati awi az-ziyaadati ilaa an-naqs qaaluu wa riwaayatu ar-raa'i ma'xuuzatun min takwiiri al-imaama wa huwa laffuhaa wa jam'uhaa wa riwaayatu an-nuuni mina al-kawn masdaru kaana yakuunu kawna idaa wujida wastaqarra kon al imaam al haafidu an-Nawawi rahimahullah ginnaaw bi ñu gisee ci suñu jotaay bi ñu génn ci chapitre bii di chapitre cent soixante-dix hadiisu mawlaana ibnu Umar mu doon hadiis neuf cent soixante-douze mu ne war wa an ibni Umar radiyallahu anhuma anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala kaana idaa stawaa alaa ba'iirihi safar kabbara salaasa voilà day nag ñu war a jël xadis bi ci tegu waxoon nañ ko muy xadis neuf mu ne <laughs> mu ne mu ngi jële ci Abdallah ibn Sarjisa mi Abdallah ibn Sarjis ni ñëw léegi insha allah radiyallahu anhu sahaaba la woon yal na yàlla gërëm ko annahu qaala nee na kaana ne kon na ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam saafara bu ma soon a tukki yata'awwazu da doon ñaan borom bi mu daal di koy musal waaw musal ko min wasa i safar ci coono yi li nga xam ne mooy tukki ay taraam tar ta taraayu tukki gisoon nañ ko ci suñu jataay bii ñu génn ah ci hadith ibnu Umar bi ñu doon wax sànq radiyallahu anhuma kon da ci doon muslu wa ka'abatil manzar loolu it taxawoon nañ ci eh, eh, eh, nga xamante ne la nga xamante ne bépp xool xooliwin boo xamante ne la ko waral mooy ak lu metti ba njàqare moo ko waral waaw nga xamante ne nii mooy nit ki day mujj nekk koo xam boo ko xoolee rek gis na ñàq na waaw ci li nga xam ne moom lay gis waaw wa kaabatil bi wa kaabatil munqalab la def wa kaabatil munqalab mooy tartaru ak jàqu jàqare dellu dellu sa fa nga jóge woon fa nga tëkk fa nga dëkkoon dem tukki ñëwaat fekk fa lu la naqari loolu la jàqaroo mu ne borom bi ñu ngi lay muslu ci loolu da nekkoon na doon muslu ci loolu wal xawri ba'dal kawn waaye mu ngi muslu ci alxawru alxawri ba'da alkawn waa luy loolu al imaam an-Nawawi ci suuf mu ne alxawri ba'da alkawni bi nuuni alxawri ba'da alkawni kawni loolu la bëgg a kon doo kaw ni nuun la mu ne wa kadaanaka nii rawaahu la ko solo at-Tirmidhi al imaam Abu Isa at-Tirmidhi naka noonu wan-Nasaa'i ak al imaam di al imaam Ahmad eh, Abu Abdirrahman Ahmad ibn Shu'ayb an-Nasa'i rahmatullah alayhima mu ne qaala Tirmidhi mu al-imaam at-Tirmidhi moom bi mu ko solowee da da ne bi dees na ko solo al-Kawri à la place de al-Hawri ba'da al-Kawni ni kawri waaw birra waaw mu solo nañ ko birra de mooy al-Hawri ba'da al-Kawri au lieu de al-Hawri ba'da al-Kawni mu ne wakilaahuma ñaar yit nag baadal kaw ni ak baadal kaw ri ñaar yit baax na lahu wajhu bu ci nekk am nga gisuwaay ak ak boo xam ne bu jubla ci lank bi ci waxu yoleen saa salaam mu ne nag imaamu Nawawi mu ne qaala ulama léegi nag ba léegi loolu dala wax nan lañ ko takkee léegi nag mu des ni lan lay tekki <laughs> wa ah, nekkoon na doon moom yeneen saa salaam doon muslu ci waasa safar taraayu li nga xam ne mooy tukki wa kaabatil munqalab waaye njàqarey dellu fa nga dellu nga fekk fay njàqarey kese wa su'il manzari loolu dama ko tëbde non non non non wa kaabatil munqalab wal xawri ba'dal kaw d'abord <laughs> voilà ki lañ ne nii mu ne qaala loola ma al imam an-Nawawi ci xam-xam yi rahmatullahi alayhi nee nañ wa maanaawu maanaawam bi nuuni bu dee alxawri ba'dal kaw nii war raa i wala alxawri ñoom ñëpp lenn lay tekki mooy arruju'u dellu mi al istiqaamati ginnaaw ba ñu neewee ci yoonu coow waral tegu ci yoonu borom bi jublu ci moom ñu daal di ciy dellu mooy dëpp nekk ci loo xam ne caaxaan la léegi mbirum mooy yàlla la awi ziyaadatu lool day tekki loolu wala boog muy ak yokk yokku ila naqsi ci ak loo xam ne ak wàññeeku yow ngay gën a dem ci wàññeeku xam nga wàññeeku dañ cee ñaan yàlla génn ci dugg ci yokkute yow <laughs> nekkoon ci njub yal na yàlla bul def njub gi nga xam ne moom nga ñu def bañ nekki ñu daal di ciy dëpp génn ci waaye tamit yal na bul def ah, ndëngte yeeg wàññeeku yi nga xam ne moom lañ xame bakkan yal na bu ñu borom bi seetaan ci sa maadu te ñun ñu ciy continuer rek di ci gën a yokk ñu ne loolu lay tekki kon buñ ne ñëwaatee kon ci tekki boobu mooy wal xawri dal qawl moo yenn saa sam da doon muslu ci borom bi mu musal ko ci li nga xam ne mooy Euh, euh, euh, dellu ci ñàkk topp yàlla ginnaaw ba ñu nekkee di topp yàlla waaye di ñaan yàlla musal ko ci dellu ci loo xam ne ay wàññeeku wàññeeku la voilà mu ne qaalu borom xam-xam yi ba léegi nee na imaamu Nawawi moo wax ci suuf wa riwaayatu raa'i maxuudatun min takwiiril imaama mu ne borom xam-xam yi nee nañ nag mooy al kawri al xawri ba'da al kawri mu ne lool nee na ñu ngi ko jëlee ci. takwiir al imaama al al imaama mooy boo jëlee sa kaaba sa kaala daal di koy lem lafuha mu ne moo tax wa huwa lafuha wa jamuha lem ko mooy jël ko sa sa bopp wërale ko sa bopp bi yeew ko ca kaw wala nga noonu nga koy wëralee sa bopp bi di defar sa kaala ji ñu ne loolu mooy ci la al kawr ci foofu lu jële takwiir al imaama waaw mu ne kanta wa riwaayatu nuuni bu dee nag kaw ni boobu mu ngi jóge min kaw ni mu ngi jóge kaw kawn ak nekk mu ne masdaru mooy masdaru substantif kaana nekk na yakunu dina nekk kaw kawnan ak nekk ida wujida des ko fekkee wastaqarratamu sax waaw kon mooy alxawru baadal kawri al bu dee kawnu mooy ginnaaw ba ñu nee sax ci mbir mu baax ñu daal di ciy toxoo bu dee kawru nag mooy ba nga xamante ni nii ci lañ nekk ci istiqaama waaw ah daal di ci jóge daal di dellu ci loo xamante ne nii ak wàññeeku walla loo xam ne dara baaxu ci al imaam dina ci gën ñëw léegi dinañ gën ñëw ci loolu côté bi euh, ci wàllu euh, wii ci boo bu ñëwee ci al minhaj insha allah kon hadis bi kon kon loolu mooy côté xawr wal xawr kon kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama ida safara yataawadu min waataai safar wa kaabati almunqalab walxawri ba'da alkawn kon pare nañ ci noonu dinañ ci ñëwaat insha allah wa daawati almazlum bokk na ci lim doon ñaan yàlla musal ko ci mooy ñaanu ku ñu tooñ waaw parce que tukkikat naa dem ne fii xaw ma fi kenn ah kon nag sama yoon a ci newul waaw man daal gis na transport bon euh, euh, tubaab yii bu ma duggee du fay dara waaw moom transport de l'agglomération grenobloise transport arabe gratuit laa koy woowe wala transport africain gratuit waaw moom daal <laughs> damay dugg du ma fay dara parce que ñoo nangamoon samay maam kasab te kàcc nga xam nga ne yow <laughs> waaw <laughs> waaw kooku bu la ñaanee nga ne wax waaye daa gëm dara gëmul atte na ma ne la na ah ñëw ñëpp atte lañ te yaa ngi tooñ wala nga ñëw tooñ nit waaw du gooto jaambur fayoo waaw ah saa yi tëngéej san la paas bi la la <laughs> kolomaan nga dugg sawaay récupérer di récupérer paas ji joxe deux mille waa ji jàpp na yow yow ci paas bi nga bokk comme que amagul weccet waaja di tourner nag waaye sa waaye apprendre sama weccet nga ko mu ne noo xaaral ba yow nga xam ne ba nga xamee parce ba ngay laaj euh, paas yi xam nga kay fan lay wàcc nga yii xaaral man balaa muy kii ma wàcc avant léegi yow nga wàcc waa su apprenti bi jàpp na yow ci paasu deux mille cinq cent nga bokk nde joxewoo dara waaw nga teel a loolu tooñ léegi waaja bu paree ne apprenti bi wuñ ñëwee ne wecc ma mu koy wecci ba génne waa rek sa paas waa ne eh, lii non jox ma yow ma jox la lii sam paas mu ne ah déet fii fii la jox nga waa yow ku la nekkoog sa paas léegi nga indi fa problème tension diggante ñooñu en plus mooy xoolal ñooñu bu sama meree rek ñaan la yàlla mooy tooñ yi bari na waaw kon nag ku tukki moom léeg-léeg day jàpp ne yu mel noon mën na ko dal quoi ah saa yi romb fii ci Bawol. waaw romb ne waa mais gars <laughs> ndar ngeen dëkk <laughs> doon tukki jaar Bawol seenub oto waaw yorub kat kat gis ay bëy yuy dox rek ngeen ne waa gars yi ñun saa yi añaguñu de gars yi ah wax nga dëkk yow mais bëyee moom mun ci jàppoon benn daal di koy añe moom ah fii kenn new fii gars ne waaw ayo gars yi dem dàq <laughs> bëj rek daal di ci jàpp benn daal di koy rendi fees commencé lakk ku feneen bi dañuy dawal nag ba sori foofu commencé lekk yow fii ma ne boroom bëj ñëw <laughs> xoolal ko xol bu jeex bi muy yor waaw ñaan yàlla bu la ñaanee yàlla te borom bi gisoon nañ fi xadiis yeneen saa salaam wattaqi da'watal mazlum fa innahu fa inna lay fa innahu laysa wa bayna allahi xijaab loolu gisoon nañ ko yonent bi alayhi salaatu doon wax ne itta wattaqi da'watal mazlum te nag na moytu ak eh, eh, to eh, kii mooy lu mu tudd ñaanug yàlla ak ki nga xamante ne nii dañ koo tooñ waaw parce que nekkul diggante moom ak borom bi nangu ko benn kiiraay amu fa gisoon nañ ko xadis deux cent huit bu xadis Seydina Muaz waaw ba mu koy yónni ca waa Yaman bokkoon na ca la mu ko wax ah fa iyyaka wa kara'ima amwalihim maa ngi lay mooy de ko noonu ak parce que fonction yi mu ko jox moo rëy nekk fonctionnaire boo xam ne ci wàllu impôt ngay liggéey ak yooyu nga xamante ne fisc bi boo ragalu yàlla man ngaa jaay ñenn ñi doole waaw di jaay ne di jaar di di di di jaar ci sa étiquette ak tamit sa fonction bi nga yor gaa tiit la waaw waa impôt et domaine boo amee ñoom da ngay am problème de tee nga leen a ci rek waaw nga bëgg cee jaar di jël alalu jàmbur yi la ca gën a baax wala di leen nax waaw bu ñu waree fay lii nga ñëw fay loo leen leneen wala ne dama lay mooy yooyu yëpp fu tooñaange yooyu nga xam ne fi mu ko tey rek mooy notoriété am ak yi nga xam ne fonction bi mu am bakkanu doomu aadama loolu mën na koo yomb moo tax nag yonent bay saa saam ne fii naa Muaaz bi ñu ko yónni Yaman boo demee ba woo leen ci shahaadati an laa ilaha illa ñu topp la ci lool nga xamal leen ne borom bi moo farataal juróomi julli ci bés bi ak guddi gi ñu topp la ci lool xamal leen ne borom bi moo moo farataal zakat bu ñuy jële ci seen way woomal yi di ko delloo way ñàkk ñi buñ la toppee ci lool maa ngi lay mooy ko boo jël seen nag bul jël la gën a baax ci seen alal waaw la ca gën a tedd wattaqi ta nag na nga moytandu ko waaw na nga teet ta ko de da'watul mazlum loo man di def too ñaanu aji tooña ku ñu tooñ na ko moytu de waaw fa innahu ndax dëgg-dëgg lay sa nekkul bayna ha digganteem wa bayna allah ak yàlla nangu ko xijaab amul kiiraay waaw moom kay est yàlla moom di koy nangu dina ko nangu léegi nag kay la mbir ma di dal sa bopp bi rës loolu nag nga xamagul waaw moo tax ci riwaa imaam Ahmad bi mu ne ko dana eh, ko eh, eh, même bu dee ne waa ji wa in kaana faajiran waaw waaw fa fujuruhu ala nafsi mooy tanukul do ñaanu aji tooñ ku ñu tooñ même bu dee kàccoor la bu kàccooree kàccooram ci moom la bu rekk waaw moo tax lool bu xel wota nañ ci xadiis boobu bu baax waaw kene waa ji tooñkat la kon man dama koy tooñ déedéet bu dee tooñkat la ak tooñam ci moom la yem léegi yow da ngay def ni moom déedéet loolu dum xel moo tax yeneen saa salaam ne na nga moytu ne daawatal mazlum daawatul mazlum mustajaaba de wa in kaana fajira même bu dee kàccoor la boo ko tooñee fa fujuruhu ala nafsi ak kàccoor teem ci boppam la amul président biu moo bon ko kàccoor la xoolal ñi mu ray ñëpp ñi mu def yëpp ñi mu kii man nag bu ma ko jekkoo lu ma ko jekkoo du ma doxaleeg moom justice loolu la yeneen saa saam bi wax wa in kaana faajiraa même bu nee ne waaye kàccoor la fa fujuuruhu ala nafsihi waaw ak kàccoor teen ci kawam la bul yaakaar ne moom ñaanam manu la dal ku la ne manu la dal tooñ ko nga seet am tooñkat nga ñëw di ko tooñ naan ma waayow dara saa yi daa daq tooñ dama koo lebal dama koo fay rek li muy def nit ñi déet déet waaw <laughs> kon nag loolu mu ne kon yeneen tubaab saa saam bokk na ci yim doon muslu wa da'watil mazlum ñaanu ku ñu tooñ xam nga ne boroom bëy woowu ah boroom bëy woowu bu ñëwee dina xol bi dina jeex te boo mayul dina yónni lii ci ay misiru ñaan yu saf ki nga xam ne ñoom ñoo def ñaawteef yi waaw kon ah, parce que daa ah, ndax man ci tukki lañ nekk ko quoi de toute façon euh, kenn gisuñu kenn xamuñu on fait ce qu'on après dem jeex na ah yàlla gisuloo doo ragal yàlla bu la kenn gisul yàlla ngay gis boo nee ci désert bi yow kefe nga nekk ak ci biir ville bi ñëpp tiim la ak sa mbokk yeeg ñu say mbokk yëpp ñoo war a yem ci yow parce que yàlla ngay jëflanteel waaw te moo la fi indi yab lu wax ngir mu daal lay tester ndax yow di nga jëf lu baax kan moo gën a rafet jëf kon bokk na yeneen bi alay saa doon ñaan yàlla musal ko ci wa da'watil mazlum ak tooñu ki nga xamante ne dees kaa tooñ waaw waaw tooñ wasu il ak ñaaw ñaawu xoolin fil ahli delluwaay fil ahli ci ñoñ yi wal maal ak alal waaw yàlla na nga ñu yàlla musal hein ah ñu am benn spectacle affligeant boo xam ne mooy dal suñu alal wala suñu njaboot suñu ginnaaw am ci ñoom ah fekki leen fekkiwun boo xam ne daal bu baaxul la bu metti la bu naqari la ci suñu alal ci suñu ñoñ waaye ak suñu alal loolu lépp ñu lay ñaan nga daal di ñu ciy musal borom bi tabaraka wa taala al imam mu ne rawahu muslimun hakada mu ne al imamu muslim abul husayn nii de la ko soloo waaw rawahu muslim hakada nii la ko solo huwa fi sahihi muslim hadis bi mu ngi imamu muslim ibn al-Hajjaj rahmatullahi alayhi léegi la ci waxoon na ko léegi nag ginnaaw kon biñ gisee lii ñu taxaw tuuti ah. ci njàngat bu njëkk mooy hadis bi kan moo solo ginnaaw imam Muslim mi wax dañ naan la sëriñam di al imaamu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal daal di woon na ko jiitu na ko noonu solo woon ko solo na al imaamu Abu Isa at-Tirmidhi al imam gis nañ ko sànq parce que mu gay wax ne rawahu tirmidhi imaamu nawawi bi mu naan alxawru ba'dal kawn bin nun wa hakaza rawahu tirmidhi wa nasaa'i kon ñu xam ne ñaar ñooñu soloo nañ ko muy al imaam at-tirmidhi ak al imaamu an-nasaa'i rahmatullahi ala al jamii kon ñoom ñoom itam daal dinañu kaa solo al imaam al imaam ibnu al qazwini al imaam abu daawud ci waa sunanul boroom ñeenti sunan yi moom kese moo ko ci solowul sinon ñi ñëpp daal nañ koy solo bokk al imam al Bukhari yi ñoo ci génn rahmatullah alayhi al imam Muslim wa Abul Husayn benn bërëb la ko indi imam an-Nasa'i moo ko indi ci ñetti bërëb waaw mooy euh, da a dajale quoi hadith cinquante quatre quatre-vingt-dix-huit cinquante quatre quatre-vingt-dix-neuf ak cinquante cinq zéro zéro voilà sinon yi ci des benn ñoom moom noonu la ko dajalee al imam muslim mu ngi ko indi ci kitaabul hajj baabu maa yaqulu ila rakiba ila safaril hajj wa ghayrihi en fait da ngay xam ne hadith ibn Umar biñ génn xam nga ci buntu la newoon moom la imam muslim njëkk indi juste après rek mu daal di ciy teg hadith bi kon ali comme ni mu nekk nii ni mu tëraloo nii Riyaad bi borom an-Nawawi ni ko imaam Muslim defe noonu la ñëwee defe ko noonu gannaawam al imaamu Muslim wa Abul Husayn rahimahullah comme nga bële dana woon haddathanii Haarun ibn Abdillah mooy hadith biñ gisoon bii weesu dana woon nettali woon na ma man dong sama sëriñ di Haarun ibn Abdillah fii dana haddathanii nettali na man dong waaye kan Zuhayr ibn Harb muy Zuhayr ibn Harb ibn Shaddad al-Baghdadiyu Abu Khaythama an-Nasa'iyu rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Isma'il ibn Ulayya mu ne nettali nañu Isma'il ibn Ulayya Isma'il ibn Ibrahim ibn Miqsam al-Asadiyu rahimahullah Abu Bishr al-Kufiyu al-asl waaye al-Basri al-Bazzaz waxoon nañ la nag da ko doon bañ moom ibn Ulayya waaye Isma'il ibn Ibrahim la tudd waaye ñu ngi gënoon a siiwee mooy Ibnu Ulayya rahmatullahi alayhi an Aasim al-Ahwal moo ko jëlee ci Aasim al-Ahwal de Aasim Aasim ibnu Sulaymaan al-Ahwal Abu Abdirrahmaan ñi na Abu Abdillah al-Basri al-Qaadi juge la woon nekkoon mawla Banu Tamiim ñi ne mawla Usmaan ibnu Affaan la woon radiyallahu ta'ala anhu am ñu ne non mawla Ali Ziyaad la woon yooyu yëpp ay wax la rahmatullahi alayhi nga xam ne mu ngi ne woon Madaa'in ne woon capitalu Perse ak Basra foofu la ne woon mi nga xamante ne mooy Aasim ibn Sulaymaan al-Ahwalu rahmatullahi alayhi moom moo an Abdillah ibn Sarjis moom moo ko jëlee ci ku ñu naan Abdallah ibn Sarjis Abdallah ibn am ñu ne noo mooy xalifu Banu Maxzum ci waa Quraysh aliyewu waa banu Maxzum la woon de ci waa Quraysh eh, moom mii nag saxaaba la boo xam ne bokk na ci yii ñi nga xam ne ñoo mujj tuub comme li borom taarixul islam di al imaam az wax ba pare euh, euh, ne moom mii euh, bo wér na que yeneen yonent yu saa saam ñaanal na ko njéggal allah <laughs> waaw bokk saxaaba yi nga xamante ne nii ñoom dañoo wàccoon. Euh, fi nga xamante ne mooy basara falañ ne woon radiyallahu taala anhu wa arda sahaaba yonent bi la woon sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala mu ne mu ne kaana rasulullahi mu ne dawal yàlla li saai sallam nekkoon ida sa abdullah ida saafara yataawadu min wa'sa'i safar abdullah wa ka'abati al-munqalab wal hawli ba'da al-kawr wa da'wati al-mazlum wa su'i al-manzar fi al-ahli wal-mal voilà euh, léegi euh, xoolal imaam at-Tirmidhi mi mu wax ne moom bi mu ko soloowee rawahu at-Tirmidhi wa an-Nasa'i wa qala at-Tirmidhi yurwa al-qaw yurwa al-kawri bir-ra wa kilahuma lahu wajh al-imam Abu Isa at-Tirmidhi rahmatullahi alayhi mu ngi ko indi abwab ad-da'awat 'an rasulillah sallallahu alayhi wa sallam baabu maa yaqulu idaa xaraja musaafiran mu ne haddasanaa Ahmad ibn Abda mu ne nettali nañu sunu sëriñ di Ahmad ibn Abda di ibn Muusaa al-Basri rahima ad-Dabbi al-Basri Abu Abdillah rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddasanaa Hammaad ibn Zayd Hammaad yëpp nag moo ci gën a dëgër muy Hammaad <laughs> ibn Zayd <laughs> waaw Hammaad ibn Zayd ibn dirham al azdi al jahdamiyu eh, rahimahullahu taala hmm? eh, muy Hammaad ibn Zayd an Aasim al Ahwal mu jële ji Aasim gis nañ ko sànq ibn Sulaymaan al Ahwal an Abdullah ibn Sarjisa voilà moom mamnuun min as-sarf Sarjisa radiyallahu anhu annahu qaala kaana annabi sallallahu alayhi wa sallam idaa saafara yaqul allahumma anta as-saahibu fi as-safar wal-xaliifatu fil ahl allahumma ashabna fi safarina wa axlufna fi ahlina niruna hadiis ibnu Umar bi ni ko imaam uh, Ahmad daal woon solo rahmatullahi ala al-jamii' allahumma inni a'uudu bika min wa'saa'i as-safar wa ka'aabati al-manzar wa min al-hawri ba'da al-kawri wa min da'wati al-mazlum wa min su'i al-manzar fi al-ahli wal-mal imam at-Tirmidhi ginnaaw mu ne hadha hadithun hasanun sahih waaw wa yurwa al-hawri ba'da al-kawni aydan xam nga moom riwaaya am lan la wax ah wa min al-hawri ba'da al-kawri waaw mu ne lii hadith la boo xam ne hasan bu baax la sahih bu wér wa yurwa de solo nañu ko nag al-hawri ba'da al-kawni alxawri baadal kawni voilà léegi mu ne wa maana aydan loo soloona wa maana qawli alxawri baadal kawni aw il kawri imaamu Tirmidi Abu Isa mu ne kanta maanaawu wax ji yoneen saa sallam ne alxawri baadal kawri kawni wala baadal kawri mu ne wa kilahuma lahu wajh lii la imaamu Nawawi doon toxal saan mu ne wa yuqaalu ne nañ innama huwa ar-rujuu' min al-iimaan ila al-kufr mu ne loolu am na ñu ne boroom xam-xam neen li muy tekki dama Imaam An-Nawawi am na ñu ci waxoon dellu ci ginnaaw bi ñu amee istiqaama coow wooral tegu ci yoonu dëgg l'islam ñu daal di ciy génn dellu nekk ci ak kéefër wala ak ziyaadati fit ila naqs dellu ci li nga xam ne jëm ci li nga xam ne ak wàññeeku fii nag Imaamul Tirmidhi indi nañu leneen moom mu ne innama huwa yu wa yuqaalu nee nañu li muy tekki innama huwa ar-ruju' mooy dellu min al imaani jóge ci ngëm yàlla ilal kufri jëm ci kéefër waaw ginnaaw ba ñu ah ci sawara muy ak mooy yàllaa ko weddi yàlla ñun ñu ñëwaat delluwaat ci yàlla nañu ci borom musa aw taati wala boog dellu jóge ci li nga xam ne mooy topp yàlla jaamu yàlla ilal ma'siya jëm ci li nga xam ne mooy mooy yàlla mu ne innama yaani min ar-ruju'i dëgg-dëgg li mu ngi tekki ba léegi min ar-ruju'i dellu min min shay'in ila shay min ash-sharr waaw loolu mooy jóge ci loo xamante ne lu baax la dem ci lu bon loolu mooy al-hawr baadal kawni wala nga ne alxawri baadal loolu lay tekki kon al imaam Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrata at-Tirmidhi rahmatullahi alayhi hmm? loolu ñu uh, noonu léegi uh, léegi uh, kaay kaay xool li al imaam kon kon kon kon ginnaaw balaa euh, lëkkaale bi ak bunt bi voilà <laughs> voilà deuxième njàngat lëkkaale ak bunt bi mooy beneen ñaane bi boo xamante ne ba léegi kon ak lëkkaale mag bunt bi di wax li nga xam ne moom la nit ki di wax bu waree daa ngir tukki mooy lii mooy nga nekk kaana Abdallah ibn Sarjis radiyallahu anhu di ñu xamal ne yoneen de doon na muslu ci yii am nañ ko ci hadis bi ñu jóge woon wa ka'abatil munqalab bale hmm? wal hawri ba'da al la ci yokk waaye bale dugal na lépp bi ñu jóge woon wa da'watil mazlum yii yëpp mooy nga topp nga jàpp ko kon man nga ne allahumma inni a'udhu bika min waasa is safar wa ak wa ka'abatil man munqalab wal hawri ba'da al kawn wa da'watil mazlum wa su'il manzar fil ahli gis nga kon allahumma inni a'udhu bika min wa'sa'i safar wa ka'abati al-munqalab wal hawri ba'da al-kawn wa da'wati al-mazlum wa su'i al-manzari fi al-ahli wal-mal ñetteel allahumma inni a'udhu bika min wa'sa'i safar wa ka'aabatil munqalab wal hawri ba'dal kawn wa da'watil mazluum wa suu'il ñaan la <laughs> voilà kon bii itam nañ ko jàpp euh, bu ñu mënee jàpp yëpp wax nañ la moo gën sinon bu dee benn kese bii da nga bii moo gën a gàtt téemaa man té nga maa bàcc yi boo ci jël rek saay baax na forcé wu ma la ci benn ah, a bënayaa jàpp daa gudd subhaana alladi saxxara lanaa haadaa wa maa kunnaa lahu muqriniin wa inna ilaa rabbinaa lamunqalibuun allahumma innaa nas'aluka fii safarinaa haadal birra wattaqwaa wa minal amali maa tardaa allahumma hawwin alaynaa safaranaa haadaa واطو عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل ah yaa xool rek waaw xanaa nga jël bi اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكابت المنقلب والحور بعد الكون ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال kon mu ngi noonu voilà kon lëkkaale ma gunt bi mooy beneen ñaan a di ñaareelu ñaan léegi kaay ñu wax la li ñu waxoon alkawri <laughs> alxawri ba'da alkawni wala alxawri ba'da alkawri ñi ñëwaat ci al imaam an-Nawawi liñ ci wax ci al-Minhaj ngir yokk njëriñ ah lii itam fiqhu bi gis nañ ko ci jotaay bee ñu weesu euh, da'watul mazlum la ci yokku fii mooy ko ak xawrak ba'dal kaw waaw da'watul mazlum am na lu ñu mooy tandaku di gaaral sa ci lépp loo xam ne day wu day tax. ah ñaan googu dal sa kaw ndax nekkul digganteem ak borom bi ak kiiraay bi amul benn obstacle waaw waaw moo tax tooñ tooñkatu yàlla yi ñoom ñooy façon nit ñi nga xam ne ak tooñkatu nit ñi ñoom ci seen bopp ñoo jël mbugalum yàlla daal di koy gaaral seen bopp ci loo xamante ne xat man da leen di dal bu leen borom bi repêché wul ñu tuub ginnaaw bi non ñooñu foo jaar mbir mi da leen di dal parce que ñaanu ñañu tooñ ñu leen di ñaan yàlla di leen ñaanal lu ñaaw foo jaar leen dal moom kay kañ laa ci des waaw léegi kon euh, moytu di exposer sa bopp ci tooñu ci di tooñ nit ñi ba seenu ñaan di la dal al imaam an-Nawawi ci al minhaj mu ne rahimahullah wal xawri qawluhu wal xawri ba'da al kawn mu ne hakada huwa fi mu'zam an-nusakh min sahih muslim mu ne li ëpp ci li nga xamante ni mooy nusxa yi muy li nga xam ne noonu lañu ñu soloowe sa imam muslim bi boo ci demee nii la xawri baadal kaw ni mu ne baadal kaw ni bi nuun mu ne bal laa yukaa laa yakaadu yujadu fi nusaxi bilaadina illa bi nuun mu ne xawuloo fekk ci version mooy manuscrits yi nga xam ne moom lañ ci am ci suñu réew yi suñu dëkk yi fii nii ah lu dul ne bil wal xawri baadal kaw ni mu ne wa kaza naka noon dabatahu alxufaaz naka nii la ko takke alxufaaz ñi nga xam ne ñooy boroom xam-xamu yu fees dell yi xadiis xufaaz yi almutqinuuna ñi nga xam ne ñoo sellal xam seen xam-xam sell ta leer fii saxiixi muslim ci saxiix imaam muslim mooy baadal kawni mu ne qaala alqaadi mu ne alqaadi Iyaad nee na ibnu Muusaa rahimahullah mu ne wa hakaza naka nii rawaahu la ko solo al-Farisi al wa ghayri rawaahu al-Farisi wa ghayruhu ak ñeneen ñi dul min ruwaati sahih Muslim min sahih Muslim ñi nga xam ne ñoo solo sahih Muslim mu ne qaala ba léegi al imaam rawaahu al-Udhri mu al moom daal koy solo moom it ba'da al-Kawri boobu al moom liñ ko solo we daa am mu ne qaala mu ne wal ma'ruufu fi riwaayati Aasim alladii rawaahu Muslim anhu bin nuun mu ne waaye li ñu xam ci riwaayu Aasim mooy ibn Sulaymaan al-Axwal ci nekk ci imaam Muslim mooy nuun la bi kaw mi mu ne qaala wax na al-qaadi al-imaam al-qaadi ba léegi ibn Muusaa ibn mooy al-qaadi Iyaad rahimahullah nee na qaala Ibraahiim al-Harbi mu ne boroom xam-xam bu mag boobu Ibraahiim al-Harbi rahimahullah nee na yuqaalu nee nañu inna Aasiman wahima fiihi Aasim moo ci juum wa anna sawabahu li liy jub ci mbir mooy kaw ri du kaw ni Aasim ah, dafa juum loolu am nañu ko wax bir raakira qultu imam an-Nawawi wala imam al-Qaadi Iyaad mu ne wal waay walaysa kama qaala al-Harbi mu ne waaye nekkul comme ni ko al-Harbi Ibrahima al-Harbi wax ne Aasim daa juum fenn la Aasim juumal ndax bal kilahuma ndax bu ci nekk ci ñaari kaw ni ak kaw ri ñaar yëpp riwaayataani ñaar la ñoo xam ne noonu lañu ñu ko soloobee wir na wa mimman zakara riwaayatayni jami'an at-Tirmidhi fi jaami'ihi wa xalaa'iqu min al-muhaddithiin mu ne te bokk na lii wane ne loolu wir na ñii nettali ne kawri ak kawni yëpp am ñi ko nettali mooy al imaam Abu Isa at-Tirmidhi gis nañ tàllaleem léegi gis nañ nan la ko soloobee ci jaami'u at-Tirmidhi ci sunanam bi kon lool jarul ñu ci ñëwaat wa xalaa'iqu min al-muhaddithiin ak ay mbooloo yu bari ci muhaddithuuna rahmatullahi alayhi mu ne wa zakarahuma kawni ak kawri yëpp tudd na leen Abu Ubayd muy Abu Ubayd rahimahullah wa xalaa'iq min ahli lugha ak ay mbooloo yu bari ci waa langue bi wa gharibul hadith ñiy toppatoo yi nga xam ne ñooy tumuraanke ci wàllu hadith mu ne qaala Tirmidhi mu ne imaam na rawaahu bin nuun wa yurwa bir raa'i aydan lii yëpp gis nañ ko sànq summa qaala wa kilaahuma lahu wajh qaala wa yuqaalu huwa ar-rujuu' min al-iimaan ilaa al-kufr aw min at-taa'ati ilaa al-ma'siya wa ma'naahu ar-rujuu' min shay'in ilaa shay'in min ash-sharr mu ne haakazaa haaza kalaamu Tirmidi lii mooy waxu imaamu Tirmidi gis nañ ko sànq waxi boppam rahimahullah mu ne wa kazaa naka nii qaala ghayruhu min al-ulamaa ma'naahu lu mel nii la wax yeneen ñu dul moom ci boroom xam-xam yi ne maanaam bi raa'i wan nuuni jamii'an léegi nag que taw nii ak taw li ñoom ñëpp. mooy léegi nag mu indi comme li mu wax ci Riyad bi ar-ruju' min al-istiqama mooy dellu ginnaaw bi nga coow wooralee tegu ci yoon nga génn ci delluwaat ci mbonte awi ziyadati ila naqs wala nga yokku ci ak wàññuki war ñu ne wa riwayatu ra'i ma'xudatun min takwir al-imamati wa huwa laffuha wa jam'uha wa riwayatu nuuni ma'xudatun min al-kawn masdaru kana yakunu kawnan idha wujida wastaqarra du lii lañ gisaan voilà ci Riyad bi qaala mu ne imam an-Nawawi mooy wax mu ne qaala al-Maaziri fi riwaayati Ra mu ne al imam al-Maaziri al-Maliki rahimahullah ba léegi nee na ci riwaaya Ra al-Kawri mu ne qiila aydan nee nañu ba léegi inna ma'naahu a'uudu bika min ar-rujuu'i 'ani al-jamaa'a ba'da an kunnaa fiihaa mu ne imam al-Maaziri nee na nee nañu bu dee Ra bi yàlla ñu ngi lay musal ak dellu al-hawri ba'da al-kawri waaw waaw innahu danna an la yaxuur même baat boobu mooy alxawru loo xam ne dañuy fàtte woon taxaw innahu dëgg-dëgg waa ji danna moom dafa jàppoon ne an la mooy yéeféer bi kenn duñ ko delloo bés mu ñëw si boroomam ha laa ilaha illa allah loolu mooy alxawru mooy ak dellu <laughs> xaara <laughs> mooy dellu waaw moo tax waa ji comme que day nekk ci kaw suuf ñu waaw yooyu dara te seen wax yi nga xam ne teguwul ci dara te suuratu inshiqaq waaw waaw waaw wa amma man utiya kitaabahu waraa dhahrihi fa sawfa yad'uu thubuuran wa yaslaa sa'iiran innahu kaana fii ahlihi masruuran innahu dhanna an lan yahuur balaa inna rabbahu kaana bihi basiiran ki nga xam ne wa amma man utiya kitaabahu waraa dhahri borom bi ne kantaan daal ki nga xam ne moom daa jële téere jëfam ca gannaaw doo xam lu ko jële la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim kooku moom mooy ku tus na yawmal nga ñëw jële sa téere ca gannaaw kooku mu ne ah fa sawfa yad'u subura dina woote nag ak alkande waay waay yaa wayla yaa subura lay wax <laughs> waay waay woonaa sama alkande sama toskare wayasla <laughs> moo yey de te dina duggi sa'iran safara wa nga xam ne day takkata Allahu akbar waaw ah wayu salla sa'ira <laughs> ah wa yusalla sa'ira mooy jaxim des na ko fa dugal de lakk ko fa ba lakk lu tax innahu kaana fi ahli masrura gis nga ca àddina gam newoon ci ay ñoñam ca àddina dafa newoon di mbégte mbégte boo xam ne dara yàlla new ci waaw mbégte mooy yàlla la newa woon de waaw waaw yëga di rek nekk ci ay ay ay bu ñu wax mu ne dañuy xàppi ci xàppi goo xam ne lépp lu xarab la ba pare sax di ñaawal ñu naan leen ah te ngeen ragal yàlla mi tere yi ñu leen di ñu leen di ñaawal waaw moom la naan innahu ga waa yi kaana fi ali masroa innahu dëgg-dëgg moom zanna an lan yaxuur jàppoon na ne kenn du ko delloowaat bu deewee muy dund dekki amul ba pare daal du koy xisaab amul ba pare fay ko bu dee lu baax la wala buggal ko bu dee lu bon déedéet xaara yaxuuru mooy idaa rajaa waaw kon loolu la alxawru mooy ak dellu loolu <laughs> moo ko fàtte woon ah waaw moo alxawru ci waxu arab yi mooy ar-rujuwa waaw moo tax al imaam at-Tirmidhi doon na ko al-Qurtubi rahimahullah ne bokk na ci arab yi li ñuy wax fal xawru ci waxu arab yi mooy ar-rujuwa mu ne wa minhu qawlu alayhi salaatu wassalaam allahumma inni a'udhu bika min al-xawri ba'da al-kawri yaani min ar-ruju'i ila an-nuqsaani ba'da az-ziyaada voilà mu ne loolu bokk na ci xadis mooy xadis bi ñu nekk. li nga xam ne moom la yeneen saa salaam bi wax ne borom bi maa ngi muslu ci yow alxawri dal kawr mu ne mooy dellu ci ak del ak ak wàññeeku ginnaaw bi ñu nekkee ci yokkute waaw suñu xam-xam doon yokk ñu jekki di wàññeeku le eh borom bi yàlla na ñu ñu musal ci loolu doon yokkuk leer jekki yo weer ngay wàññeeku <laughs> waaye nekkoon ci mbaax dellu waaw kay waaw kon nag mu ngi noonu quoi hmm? eh, mu ngi noonu. nuqsaanu bu dee mbir mi nit ki ay mbirum day dellu gannaaw waaw mu ne yadribu li rajul li rajuli ida kaana amruhu bu dee ay mbiram daa nekk di dellu ginnaaw dañ koy wax loolu kon mu ngi noonu kon kon alxawru loolu dañ koo fàtte woon taxaw baadal kawn kon nag ma ne ah moo tax al imaam kii euh, Ma'mar dañ koo laaj ne ko alxawru ba'dal qawl mu ne euh, huwa al kunti mu ne mooy al <laughs> Ma'mar ibn Rashid di sëriñu Abdurrazzaq Abdurrazzaq ne ko waa luy loolu ah loolu li nga wax mooy la ak kunti mooy la mu ne ko mooy ar ar-rajulu yakunu salihan thumma yatahawwalu rajulu suu waaw mooy nit ki nga xam ne day nekk ku baax waaye après mu wëlbati ku nekk nit ku yées waaw waaw allahu akbar <laughs> waaw kon mooy loolu nag kunti boobu <laughs> fi mu ko jële nee na moo tax moo ne Abu Amr nee na mooy yuqaalu li rajuli ila waaw mooy nit koo xam ne saa buñ ko waxee kii rek manaan kunti mooy annahu ka annahu nasaba ila qawli kuntu fii shababi kaza waaw mooy waajoo xam ne bu ñu waxee rek moom day nekk ci caaxaanam bu wax naa waaye da ngeen maa gën a xam lu baax man nii nga xam ne kuntu nekkoon naa ca sama ndaw nangam ak nangam <laughs> moo tax ñu naan ko kunti yi voilà <laughs> waaw <laughs> kon loolu la doon wax noonu kon mooy dellu nekkoon ku baax alxawru ba'da alkawr léegi buñ delloo euh, ñu ngi woon innahu zanna an la yaxuur kon affaire bi foofu la baat bi jóge léegi ngir jeexal li imaam ab kii doon wax an-Nawawi ci al-Minhaj mu ne doon wax mu ngi doon wax ci al-Maziri al imam rahimahullah al-Maliki doon wax mu ne woon qaala al-Maziri alhamdulillah mu ne al imam al-Maziri nee na fii riwaayatil ra mooy alxawr ba daal kawri kawri mu ne qiila aydan wax nañ ne maanaawam ba léegi na maanaam a'uudu bika min ar-rujuu' anil jamaa mooy borom bi maa ngi ñaan di muslu ci yow may dellu bi ma nekkee ci mboolooy julli ji ànd ak mboolooy julli ma dellu ci ba'da an kunna fiihaa yàlla na nga ñu musal ci ak beru te gisoon eh, li nga xam ne moom la till bi di lekk ci eh, mooy ci sor ci gétt euh, gàtt yi moom la naan tëll daal di fàdda waaw doon moytandakoonu nit ñi ak beroo ko wéet waaw man shazza shazza fi naar comme li ko leen saa doon wax ku fi beru rek nala leer ne beru beru beru nga julli beru nga ca sawara kon mu ne borom yoneen saa sam nee nañ maanaa bi yëg lii bi ñu ngi jég ñu ngi ñaan nga bal ñu minar ruju'i ci dellu anil jamaa wëllif mbooloo yi ba'da an kunna fiha ginnaaw bañ ca newee waaw moo tax mu ne yaqu yuqaalu kaara imamatuhu imamatuhu kaara laffaha waaw mooy dellu eh, eh, na mooy imamatuhu mooy bu ko lëmasee daal di koy wërale ci bopp bi wa xaaraha ida naqadaha waaw waaw mooy bu ko lëmasee def ko noonu léegi nag bu ko dindee loolu mooy xaara mooy delluwaat na waaw waaw waqiila nee nañ ba léegi na'uudu bika min an hmm, tufsada umuuruna ba'da salaahiha ka fasadil imama ba'da istiqamatiha ala ar-ra's voilà voilà parce que <laughs> mu ne dañuy wax ba léegi ne mooy maanaa bi mooy borom bi ñu ngi muslu an tufsada umuruna an tafsada umuruna suñuy mbir daal di yàqu wala ñu yàqu ko ginnaaw bi mu yëwénee comme ni nga xam ne mooy kaala gi nit ki bu ko defaree ba mu baax def ko ci bopp bi jékki rek am ku ko jël wala mu dindil ko daal di koy mo lëmës teg nee waaw <laughs> nga xam ne moos bi mu tegoo ci bopp bi rafet wuute naag ñi nga xam ne bi ñu ko dindee quand même voilà ni mu taxawoon taxaw nekk ci bopp bi rafet lool ñu jël ko taxañ sànni ne moom <laughs> waaw léegi mu ne wa ala riwayati nun kanta nun bi qaala abu ubayd mooy mu ne nee na abu ubayd rahimahullah su'ila aasim mu ne laaj nan aasim mi maanaam fa qaala alam tasma qawluhum haara ba'da ma kaan mu ne xanaa déggoo wax ji arab yi di wax naan xaara dellu na baadama kaan ginnaaw bi mu nekkee ay annahu kaana ala xaalatin jamila fa raja anha mooy nekkoon na ci xaal bu baax mu mujj ci dellu waliyasu billah mu ne wallahu taala alam kon walla nag moo gën a xam kon nag ci kaw noonu ci la ñu jeexale hadis bi kon beneen ñaan ngoo ñaan yoo xam nañ ko ci bool léegi bii ñëw allah ñu jël beneen ah boo xamante ne mooy dernier bi muy indi fii beneen hadis